al-imaamu Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi wash-Shafi'i fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaatu wa salaam kon ci jotaay bi ñu génn walillaahi alhamdu wal minna gisoon nañu ñaari xadis benn bi di mooy xadis bi nga xam ne moo doon xadis ñeenteel bi ak juróomeel bi. ci téere bi mu doon xadiis naa Jaabir bi muy nettali bi nga xam ne lañ jóge woon fi nga xamante ne mooy euh, euh, Tabuk gazwatu Tabuk xareb Tabuk nga xamante ne nii ah, ah ma ngi dellu si yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne am nañu nekk góor ñoo xam ne ñu góor Medina génnuñu waaye lépp bépp yool ci gàttal bu ñu am ñoom am nañ ko ndax li leen téye tëj téye leen ba mënuñu woon a génn ak ñun moo doon ngànt gisoon nañu hadith Seydina Yazid eh, eh, Abi Yazid Ma'n ibn Yazid radiyallahu anhuma bi nga xam ne baayam ci la génne ay pièces or yoo xam ne moom la doon saraxe ñëw ci jàkkaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk fa benn waay jox ko ko ngir mu téye ko mu gisee koo xam ne yelloo na ko mu jox ko ko mu saraxee ko far doom ji ñëw ca gannaaw yëgoowuñu ah waa ji gis ne kii yelloo na ko mu jox ko ko mu dem te bàyyi ja wan ko ko bàyyi na ko hé lii xam nga ne jubluwuma ci woon ñu dem jubluwuma la ci woon mu dem ci yonent bi alayhi salaam ñoom ñaar mu ne ko laka ma nawayta ya Yazid wala kama axadta ya Ma'd mu ne ko laka ñeel na la ma nawayta yow bàyyi ji di Yazid da ngaa sara yéene woon saraxe ngir yàlla ngir am wajhallah moo la taxoon def ngërëmu yàlla am nga loolu jote nga ko yow doom ji nag li nga jël dagan na la mën nga koo jëfandikoo kon tey ñu war a continuer nga xam ne xadiisu juróom benneel bi al Yahya ibn Sharaf an-Nawawi rahmatullahi alayhi mu ne mu ne wa an abi kon mooy abi Ishaaq Sa'd ibn Abi Waqqaas Maalik ibn Uhayb ibn Abd Manaaf ibn Zuhra ibnu Murrata ibnu Ka'b ibnu Lu'ayyin al-Qurashi az-Zuhri radiyallahu anhu ahadi al-asharati al-mashhudi lahum bil-jannati radiyallahu anhum annahu qaala jaa'anii rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya'uudunii 'aama hajjati al-wadaa'i min waj'in ishtadda bi fa qultu yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam inni qad balagha bi min al-waja'i ma tara wa ana dhu mal wa la yarithuni illa ibnatun li afa atasaddaqu bi thuluthay mali qala la qultu fash-shatr ya rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam faqala la qultu fath-thuluthu ya rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam qala ath-thuluth والثلث كثير أو كبير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك قال faqultu ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam uxallafu ba'da ashaabi qaala innaka lan tuxallafa fata'mala 'amalan tabtaghii bihi wajha Allahi illa ztadta bihi darajatan wa rif'atan wa la'allaka an taxallafa hattaa yantafi'a bika aqwaamun wa yudarra bika aakharuun allahumma imdi li ashaabii hijratahum allahumma amdi li ashaabi hijratahum wala taruddahum ala aqaabihim lakin al-baa'isu Sa'du bnu Khawla yarfi lahu rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam an maata bi Makka muttafaqun alayhi kon al imaam an-Nawawi rahimahullah xadis bii la ci teg xadis bii nii la ci teg muy xadisu kon mu ne mu ne mu ne mu ne wa an abi ishaq mu koy jële ci saxaaba boo xam ne dakkantalam moo doon baayu ishaq abi ishaq baayu ishaq tudd nañ ko fii ci jataay yi ñu génn rek ah waaw mu ne an abi wa an léegi ñu ngi jële xadiis ba léegi ci bunt bii nga xam ne mooy wax ci di sellal ngir yàlla tey teewal yi ci suñu jëf suñu wax yeeg suñu état yi abi ishaq hadis bii da mu ko ne naan sahaaba boo xam ne dàkkantalam mooy bàyyi Ishaq moo doon kan mu ne Sa'd ibn Abi Waqqas Seydina Sa'd Sa'd la tuddoon di doomi ku ñuy wax Abi Waqqas Malik Abi Waqqas boobu Malik la tuddoon Malik Malik ibni di doomi Uhayb Uhayb moom Malik doomu Uhayb ibni Abdi Manaf Uhayb boobu di doomi Abdi Manaf ibni Zuhrata léegi nag Abdi Manaf boobu di doomi Zuhra ibn Kilaab Zuhra boobale di doomu Kilaab ibn Murra Kilaab boobale di doomi Murra ibn Ka'b ah di doomi Ka'b ibn Lu'ay di doomi Lu'ay de Ka'b di doomi Lu'ay al-Qurashi ko ci waa Quraysh az-Zuhri bokkoon ci waa Banu Zuhra moom ak Yonent bi alayhi salaam côté yaay lañ bokk moo tax moom nijaay la woon ci Yonent bi alayhi salaam moo tax léeg-léeg Yonent bi alayhi salaam bu ko mësoon a gis da doon wax xaali fa ayyukum yuriyani xaala danoon nax naan sama ni yaay jii di ñëw ana kan ci yéen moo may woon ni yaay bu mel ni moom waaw wa kaana min manqabihi sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu ne ahadil ashara mu bokk ci eh, kenn ci fukk yi nga xam ne al-mashhuudi lahum dañ leen a seedeel bil jannati ken ñoom moom seen àjjana leer na waaw <laughs> ah du n'importe ci waleen ko seedeel <laughs> non yonent bi salaam mi nga xam ne laa yantiqu anil hawa li ñuy xam ñun nit ñeneen ñi liñ naan bànneex moo amul loo du waxe loolu in huwa illaa wahyun yuuhaa li ñuy wax borom bi wahyu la déy la bu mu ko déy moom lay wax moom moo leen seedeel kii nii bokk na ci ñi mu seedeel ci saxaabaam yi radiyallahu anhu kenn ñii àjjana la kii ci la la mooy al ashara al mubashirina bil janna hein voilà kenn nango muy kan ak kan léegi limal non loolu moom defoon nañ ko ci siira bi damboon nañ ko sax waaw foo xam ne tarjama yi ñu leen defal ñoom ñëpp juróom fukk yooyu fukk lañu voilà léegi loolu ginnaa simple affaire bi nga xam ne kon fukk lañu booy lim ba matoo rek xam ne yow kon def na dagg nañ leen def leen ci archive yoo xam ne ñoom kese tudd leen al asharatul mubashirin bil janna les dix promus au paradis ali radiyallahu anhum am na yonent bi alayhi salaam a toog ci benn jataay tudd leen ne Abu Bakr fil janna kon benn ngoog Seydina Abu Bakr waaw radiyallahu wa Umar fil janna Seydina Umar radiyallahu anhu ca biir aljanna <laughs> wa Usman fil janna Seydina Usman ci aljanna ja <laughs> wa Ali janna Seydina Ali ñaata ngoog du kaata ngoog ñeenti xalifa yaa ngoogu waaw léegi nag nga ne moo bon cinquième moom xam naa man la mooy kan ah comme que fii kay <laughs> nee nañ ma Seydina Sa'd ibn Abi <laughs> ah man dama ko ciy boole rek man la waaw wax nga dëgg de <laughs> waaw juumoo de juróoma ko waaw léegi mu def toppoo liste quoi man non man topp may liste damay lim rek man waaw kon nag juróom nangul nga ma juróom yi ma ku ci nag dangay xam ne yii ngay wax daa ko mu jeex waaw waaw mbaalu da ngaa bokk ci nga xam ne fii mu ne bu ma leen lim loo woon fukk fukk fan fukk daa néew bu ma leen ne woon limal leen ma cinquante football kat léegi ñu ñu limal ma ko <laughs> du la weeje damay bàyyi noonu rek ah du ma la ne yow est-ce que ci nga bokk ne waaw wala déet te boobu bon amul solo lool du loolu am solo waaye daal <laughs> mooy ku fi mokkal yooyu te mokkaloo yi moom war ngaa seetaat sa bopp waaw <laughs> voilà ku xam fii mu ne championnat anglais bi France Italie Espagne Portugal ak bu Afrique beeg yooyu saa yi yi am Sénégal ak yooyu nga xam fa yooyu nit ñu bari te ñu ne la fukk yi ngay nakki nakki wax dëgg yàlla war ngaa seedaat sa bopp waaw war ngaa xam ne vraiment sa centre d'intérêt moom xaw ma fan de waaye nekkul ci ñi nga xamante ne ñoo ñi ñoo ñi am solo <laughs> pour se diine voilà <laughs> waaw léegi kon Seydina Abou Bakar ñu jëlaat dañuy dem nag dañuy gaaw. Seyna Omar Seyna Ousmane Seyna Ali kaata ngoog Seyna Sa'd ibn Abi Waqqas doo ngoog waaw kon cinq ngoog léegi Seyna Abdurrahman ibn Awf waaw Seyna Talha ibn Ubaydillah Seyna Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah Seyna Zubayr ibn al-Awwam am nga ñeent juróom-ñeent kenn ci def Seyna Sa'd ah Saïd Saïd Ibn Zayd Ibn Amr Nufayl waaw Saïd Ibn Zayd Ibn Amr Ibn Nufayl jeex na mbokk Seydina Omar la wax ah déggoo bi ñuy wax Seydina Omar la tudd ah déggoo ko premier hadith bi la la la imaam an amirul wa an amirul mu'minin Abi Hafs Omar ibn al-Khattab Ibn Nufayl parce que baayu Saïd Ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl ah mbokk say papaay Seydina Omar la voilà <laughs> voilà kon euh, fu ku yaangoo kon nag kii nii kon am nga ko léegi nag da nga koy fexe jàpp te bu ko fàtteeti ah voilà jazakallahu xirsan wa ilma yal la borom bi yokku xër ci xam ak xam-xam amin léegi nag kon mu ne ahadi kon Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas mi bokk na kon ci ahadil ashara kenn la ci fukk ñi nga xam ne al mashhudi lahum dañ leen a seedeen bil janna àjjana ku leen ko seedeen mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaw annahu qaala nee na du ñoom rek nag la yonent bi alayhi salaam seedeel si ak duggub àjjana ci saxaaba yi non mooy ñii comme que benn place la woon benn place bu wax juróom fukk yi looloo tax ñu leen di te ñoo gën a màgg ci saxaaba yonent bi alayhi salaam ñu leen di am na waaw ah, am na ñeneen voilà léegi nag ci yeneen i jataay yeneen i bërëb yoo xam ne yeneen tubaab yi sax sax seedeel na leen li nga xamante ne mooy aljana léegi kon sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas kon mu ne annahu qaal mu ne jaa'anii rasuulullahi mu ne jaa'anii daf ma dikkal rasuulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yónneentub yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ya'uudunii di ma seet si di ma rendre visite. aama kañ la woon mu ne aama atum hajjatil wadaa muy atum aju tàggatoo gi aj gi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu moom la aj muy hajjatul islaam yi waaw tax tani saway ah mooy ajum islam bi bi nga xamante ne nii moom la aj ba pare leeral ci li nga xam ne moo desoon ci farata ci ponk l'islam yi at moomu xajjatul wadaa muy aju adu mi nga xam ne ci la aje moo tax ñu naan xajjatul wadaa aju tàggatoo gi waaw ndax keroog de ba mu discours ñu ne ko ah yonent bi alayhi salaatu salaam yow de daa mel ni ah discours ku nga ngay wax te keroog ca Mina discours yam def waxoon na ji ji amaana fala alli la alqaakum ba'da aami hada allahu akbar mu ne amaana ci discours yi mu aji mu ne amaana dootuma dajeen teeg yépp fii ginnaaw sama ginnaaw sama at mii ma taxaw yoo xam yéen akbar mu daw yaram lool allah aj boobu nag mu ngi amoon ci ban année fukkeelu at mi ginnaaw gàddaay bi waaw kañ lañ ubbi Makka juróom-ñetteelu at huitième année bi ci lañ ubbi Makka zaadaha Allahu sharafa te juróom-ñeenteelu at mi at mi ci tegu di neuvième at mi nga xam ne naka nekk bilaalu dëkku jullit léegi yéefar yi newatuñ fa xërëm yi pan nañ leen dindi nañ leen mu teg fa gouverneur at mi ci tegu bi juróom-ñeenteelu at mi aj googu loolu gisoon nañ ko bi ñu wax la hijrata baax dal fat amatul gàndaay ginnaaw fat xam ah at mi di tegu juróom-ñeenteelu at mi mu yónni Seydina Siddiq radiyallahu ta'ala Abu Bakr mu jiite aj yi aj mi ci tegu nag di fukkeelu at mi moom yonent bale sa sam ci boppam mu génn aji ànd ak mbooleem saxaaba yi radiyallahu anhum ñu bare bare bari sa takku radiyallahu anhum aj googu nag lañ naan hajjatul wadaa waaw nga xam ne tuuti la ci teg bi mu fa jógee daal bi dem ila rafiqil a'la wuy ji boroomam tabaaraka wa ta'ala kon nag Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas nee na man yonent bi alayhi salaam daf ma ñëw seet si atum aju tàggatoo gi lu tax mu ñëw seet ma mu ne min waja'in istadda bi li waraloon mu seet ma mooy ci ab wopp feebar boo xam ne dafa tawoon ci man waaw léegi xam na wax na la jamono ji nga ne mais fan la woon Medina la woon ñoom déedéet mooy ci bi ñuy aj noonu foofu jamono yooyu noonu ci biñ demee Makka ci la Sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu daal di feebar feebar bu tar waaw ba mu yaakaar ne sax da ciy génne àddina waaw ba mu yaakaar ne appam moo jot waaw mu jàpp ne fii mu ne moom appam bi nga xamante ne nii moom la ko borom bi tegoon dëxaluloon moo jeex waaw moo tax am na ci riwaaya ndax du ñii rek am na yeneen riwaaya yoo xam ne dane daxala Sayyidina Sa'd anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam daxala alayhi ya'uduhu wa huwa maridun wa huwa bi Makka qaala ya rasul allah sallallahu alayhi wa sallam qad xashiitu an amuuta bil ardi allati hajartu minha waaw waaw mu ne comme boo demee ci riwaaya bi nga xam ne al imaamu ahmadu ibnu muhammad ibnu hanbal rahimahullah mu ne foofu yonent ma lay sayyidina Sa'd nee na yonent ma lay sa sam daf ma ñëw seet si fekk maa ngi Makka ma ne ah yonent dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam man de ragal naa tiit naa faatu ci suuf sii nga xam ne damaa koo bàyyi woon gànday génn ko dem Medinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wa salaam ngir sama borom ragal naa nag génn fi àddina ci suuf si kon xam nañ ne kon Makka la jamonoy wadaa waaw léegi yu ñëwaatee fi ñu newoon min waja'in istadda bi fa qultu nee na nag kon looloo waraloon Yonent bi alayhi salaatu wa salaam seet si ma ndax wopp goo xam ne taroon na ci ma fa xaar fa bi ñëwee fa qultu ma ne ko ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam inni man kat yow dawul yàlla li man kat qad balagha bi min al ma tara jote na ma ci wopp gi gi nga xam ne moom lay jànkoonteel mettitu feebar bi ma tara li nga xam ne dootuma la ko nettali yaa ngi gis ma ni ma mel ni ma loofe ni ma sonne waaw wa ana zu mal nag boroom alal laa yàlla dafa def yakkal na ma ci ndabu alal yi boroom alal laa de wala yarisu nii illa ibna tulli te bu ma faatoo nii kenn kese ma du ma doon lu dul benn doom bu jigéen laa am boo xam ne moo ma nar a te sama alal bari na waa kon yonent ba saab saab am afa atasaddaqu bi thuluthay mali est-ce que ndax dooma permettre dooma jox ndigal ah ci ma daldi saraxe est-ce naa saraxe ah ak fini ah ci est-ce mën naa saraxe sama alal ji ma am yépp bu ma ko xaajee ñetti xaaj jël ñaari xaaj yi est ñaari xaaj yi mën naa koo saraxe ngir yàlla xaal bi mu waxee loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ne ma laa mukk déedéet nee na yonent ma déedéet ma daal di koy tontu man Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu ma ne ko fa shatu ya rasulallah kon nag comme que nga ma bu ma ko xaajee ñetti xaaj joxe ñaar yi est ce que ma def nga ne ma déet kon naa ko xaaj ñaari xaaj joxe benn benn benn wàll gi nee na bi ma waxee lool fa qaala yonent bi alay saa salaam ne ma laa ne ma déedéet foog ah qultu nee ma tegaat ci nekk kon tax fa sulusu ya rasulallah sallallahu alayhi xaaj yi ma defoon waaye au lieu bay saraxe ñaari xaaj yi ma kon bàyyil ma saraxe benn xaaj bi waaw benn xaaj bi ci ñett bàyyil ma saraxe boobu xanaa boobu mën naa koo def ne yonent bi alayhi salaatu salaam qaal yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko as-sulus wa sulusu kasiir aw kabiir waaw ne ko waaw as-sulus waaw kon kon benn ci ñett un tiers waaye sax wa sulusu kabiir kasiir même sulus sax bari na waaye waaw da nga ñett même bu loolu sax bari na waaye defal aw kabiir wala rëy na mu mu wax ko nag lu tax. jël sa alal yëpp jox ko wala bi wala ñaar xaaj yi wala loolu du loolu mooy li gën ndax lan innaka mu ne ko yow antadara dañuy wax na antadara wala intadara yooyu yëpp comme ni al-Qadi Iyad al-Maliki rahimahullahu ta'ala waxe bi nga xam ne ci lay sara hadith bi ne yooyu yëpp am na ci riwaayaat yoo xam ne dana in in la in soloo nañ ko ci in an mu ne ñëw yëpp wa kilaahumaa sahih bu ci nekk ci ñoom ñaar nag baax na waaw bul dégg ku ne ah innaka intadar warasatak nga naan ciy juum na déedéet al imam al qadi Iyad rahimahullah loolu la wax ne la ñëw yëpp soloo nañ ko hadis bi tey in ak antadara yooyu yëpp baax na waaw mu ne ko kon innaka antadara warasatak mu ne ko yow nag xamal ne nga bàyyi ñi la war a doon même dee benn nit la jigéen la benn doom jigéen la wala benn mooy ñooñu ñooñu ñi nga war ñi la war a doon nga bàyyi leen. aghniya ñu woomal nekk à l'abri du besoin duñ fi nekk ah xayrul moo gën nga xam ne dañuy am lu leen doy nga bàyyi leen yow waajur wi bàyyi ñi la war a doon loo xamante ne dinañ ci man a jàpp. ba duñ soxlaal kenn dara xayrun moo gën min an tadarahum ci nga bàyyi leen alatan ñu ñàkk yatakaffafuuna naa di tàllal seen akupp yi mooy seen ta seen tenk yi di yalwaan di ñaan nit ñi ngir ñu dundal leen wala ñu fajal leen seeni aajo waaw bàyyi sa njaboot sa gannaaw bàyyi leen lu ñu dundee alal yoo xam ne dinañ ci mën a jàpp ba duñ doyal kenn duñ soxlaal kenn moo gën nga ñëw alal ji yëpp nga dugal ko feneen bàyyi leen bi nga faatoo amuñu dara mujj di ñenn ñi sax di yalwaan wala ñoom ñëpp ñuy yalwaan di tàllal loxo wala di wone tàllal loxo nag man naa nekk tàllal loxo yii boobu moo ci gën a feeñ ñuy wane ci seen xar kanam loo xam ne mooy ak tàllal loxol ñoo yem waaw mu na ko wa innaka ba léegi lan tunfiqa nafaqatan lo nga de wa innaka ba léegi te dëgg-dëgg yow Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala an lan tunfiqa doo dépenser nafaqatan ab dépense boo xam ne tabtaxi da nga ciy sàkku bi ha ca dépenser nga ngay dépenser wajhallahi la fasdallah mooy nekk nekk yàlla kese tax ngay ngay ngay ngay dépenser gis nga boo defee loolu illa ujirta alayha lu dul ne dinañ la fay ca lële nga xamante ne mooy dépense ba nga xam ne def nga ko lool oh. hatta mbete même maa la nga xam ne tajaalu moom ngay jël di ko def fii fii pratique sa sa gén nañu soxla fa di ko dox mu lekk ko loolee dinañ la ci fay waaw oh. xaala Sayyidina Sa'd nee na anhu nee fa qultu ma ne ko ya Rasulallah waa ndawal yàlla li kon baax na jàpp naa lii waaye uxallafu ba'da ashaabi waaye yonent bi alayhi salaam mais baadu dañ ñëw nar a bàyyi makka baadu damay nar a faatoo ndax ñaari tekki la am uxallafu ba'da ashaabi waaye yonent bi alayhi salaam ndax damay faatu fii ci makka sama mbokk yi nga xam ne mooy sama saxaaba yi nga xam ne samay mbokk lañu ah. ak yéen ak yow ak ñoom ngeen dem bàyyi ma fii ma faatu fi ndax loolu lay demee wala uxallafa ba'da ashaabi ndax dañ neen lay dem après bàyyi ma makk gi fii nii xaal yonent ma ne saa saam ne ko surtout nag bële bu njëkk bi surtout boobu la mooy est-ce faatu fii ah ndax lim doon ragal mooy liñ gis sànk ci riwaa imam ahmad bi mooy damaa ragal génn àddina suuf soo xam ne dama koo bàyyi woon ngir yàlla ma ñëwaat fi ndax aj far ma jaare fi faatu loolu saxaaba yi radiyallahu anhu dañ ko doon moytu bëgguñu ko woon ndax dañoo loo bàyyi ngir yàlla bëgguñu faa faatuwaat yonent ba lay saat saam ne ko nag ko yaa ne ko nag innaka lan tuxallafa fa ta'mal 'amalan yonent ba lay daal di dalal xelam <laughs> ko lan tuxallafa mooy man nga fee nekk amaana yàlla guddal saw fan même bu dee ragal nga ci sa feebar bii nga nekk mu yéexe la ba bu ko defee fa taamala ngay jëf amalan ay jëf yoo xamante ne nii bu la mooy borom bi du la fi bàyyi mukk lu dul fekk yow nga jëf guddal saw fan fa taamala nga jëf amalan jëf boo xam ne tabtax yi dañ koy xàqu bi ca jëf ca wajhallahi nekk nekk yàlla ngërëmu yàlla la face d'Allah illaa lu dul izdatta bihi daraja wa rafa lu dul nga jox joo jële nga def ngir yàlla dang ci yokkoo li nga xam ne mooy ay daraja ay degré wa rifaatu kawe waaw doo nekk borom bi du guddal sa fan nga jëf jëf ju baax doo xam ne lu mu ndaw ndaw ndaw da nga koo yéene ngir sa borom kese lu dul ne dalay yokk ay daraja di la yokk ak yëkkati ko ak kawe mu ne wa la'allaka an taxallafa hatta yantafi'a bika aqwaam waaw mu ne ko wa la'allaka te amaana yow ne an tuxallafa wala an taxallafa an tuxallafa mooy ñu yéexee la fi borom bi yéexee la malgré sa feebar bi guddal saw fan amaana borom bi guddal saw fan hatta ba kera ba yantafi'a mu jariñu bika ci yow aqwaamun ay nit wa yadurru wa yudarru wa yudarru bika xaaxaruun ñeneen ñoo xam ne dañ leen di lor dañuy loroo jaaru ci jaaru ko ci yow waaw Allahu akbar waaw wa yudarru bika aaxaruun amaana yàllaay dogal amaana borom bi yéeg gën gën a guddal saw fan yow waaw ay nit jariñu ci yow waaye am ñeneen ñoo xam ne dañuy loroo ci yow mu ne allahumma bi nga ko waxee lool nag borom bi rek di ko ñaanal ngir dalal xelam yonent bi alei sat salaam di ko ñaanal ngir dalal xelam di ñaan boromam ne allahumma eh sama borom imbi maa ngi lay ñaan nga wéyal borom bi tabaaraka wa taala nga wéyal allahumma amri li ashaabi hijratahum wéyalal ñeel sama saxaaba yi radiyallahu anhum hijratahum seen gàddaay gi ñu defoon ngir yow yal nag leen ko nangul wëyal leen ko ba mu agsi ci yow te bu ko dara yàq wala taruddahum te yal na bu leen delloo ala aqabihim ca seen gannaaw laata ñu koy def mooy ñu def ba pare nga jël jëf jëf sànni leen ko ndax nanguwoo ko yal na bu leen delloo ca seen gannaaw mel ni jëfuñu woon dara yonent bi alayhi salaam ne laakin al waaye ki nga xam ne mooy le pauvre mooy ki nga xam ne saan voilà mooy mu dee wolof ndeysaan la yor ay way euh, Sa'd ibn Xawla muy Sa'd di doomi xaw Xawla léegi mu ne yarsi léegi yarsi lahu mu ngi koy martial martial mooy nit ki bu génnee àddina ngay tudd ay mbaaxam wala ngay attristé ci li ko dal wala yu mel noonu voilà ndeysaan moom de bu baax a ngi woon noonu di wax léeg-léeg nag bu dee martyr ci ay am na yoo xam ne ay euh, dañuy bind ay ay poème ay vers di ci tagg ki génn àddina di fàttaliku ay yu baaxam tey am mettit gu leen dugg tamit ci li nga xam ne mooy dem gim dem yonent ba saa saam nag yar fii lahu waaw mooy ndeysaan kanta Sa'd moom de ndeysaan moom fii lahu rasulullah yonent ba saa saam bi moom lay moom lay tuddal noonu waaw di tudd ndeysaan le fait que ah moom de fii la gaañoo mooy Makka an maata lu tax yonent bi alayhi mel ni mbir mi da koo euh, laal tuuti waaw mooy ndeysaan moom de an maata moom moom dafa le que mu génn àddina bi Makka Makka mu ne hadis bi muttafaqun soloo na ko euh, dëppoo na euh, alayhi ci moom mooy imaamul Buxaari soloo na al imaam Muslim naka noonu ñoom al imaamu Maalik imaam aljamaa ñoo ko solo mana ma lu yu aljamaa al imaamu Maalik daal dina koy solo imaamu Ahmad solo na ko kutubu sitta ñoom ñépp solo nañ ko kana ma luy kutubu sitta mana la mooy sahih imaamu Buxaari sahih imaamu Muslim sunan Abi Daawud sunan Abu Tirmidi ak li nga xam mooy sunan Nasaa'i ak sunan Ibn Maaja loolu siis mooy sitta mooy siis ak ñële boo ci ñoom ñépp ñoom ñoo ko solo même sax al imam Daarimi daal dina koy solo kon nag mu ngi noonee hadith bi nag bu bari ay jàngat la Sa'd ibn Khawla bi mujjee wax benn saxaaba la boo xam ne comme al imam al-Bukhari rahimahullah wax dafa gàddaa yoon après mais bi mu ñëwee Makka la génne àddina voilà fekk na Badar dafa génne àddina Makka te ñoom bëgguñu woon comme ni Seydina Sa'd wax dëkk boo xam ne dañ koo bàyyi ngir yàlla ñu fay delluwaat wala di fa voilà loolu moo tax yonent bi alayhi salaam doon doon euh, euh, euh, tudd Sa'd ibn Khawlan ndeysaan nga moom de moom le fait fii moom lu la faatoo waaye Seydina Sa'd mi lii ci hadith bi ci gàttal lool dañ ciy gis ne kon di seeti ko feebar voilà malgré même bu dee ci gi la yow xam nga ne ajj moo gën a bari ay ay ay affaire te yonent bi saa saa dafa woowoon nit ñi ne leen jël leen ci man ñëw leen ngeen jël ni ñooy aje ñépp moom lañ doon teg bët moom lañ bëggoon a jàng xool nan lay aje ñu def ni moom malgré lool fexe ci emploi du temps mu fexe ba saxaabaan bi feebar Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ak bi ni muy bare nit ak yooyu mu utal quand même dem yitte dem seeti ko waaw loolu nag kon waxatuma la feneen kon di seeti ñi nga xam ne ay mbokk lañ yoo xam ne dañoo feebar nga bañ leen bàyyi ci euh, hôpital bi ñuy gis ñuy soli blouse kese wala seen néeg lañ leen bàyyi ci kër ga kuy xew la xew tëgg ba mu neex moom mu nekk ci biir bi souffrir yoo li ñu new kenn bu ko seet du yëfu kon di seeti nit ñi moo tax mu ñëw seeti Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas te loolu mooy mooy kilifaay ñépp mais teewul moo ñëw seetsi ko waaw voilà kon nag waxatuma laa keneen bare tekki eh, di eh, Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas tamit li nga xam ne loolu la mooy lépp loo xam ne jullit bi da koo bàyyi ngir yàlla du bëgg di ci delluwaat waaw loo bàyyi ngir yàlla loolu moo tax Makka Euh, bi nga xamante ne ñu ñu bari ci boroom xam-xam ni la daa nekkoon euh, ñi nga xam ne muhaajiruun yi amuñoon waa nekk fa lu ëpp ñetti fan loolu am nañu ko wax voilà mais amu ñu war nekkaat fa lu ëpp ñetti fan ndax dañ koo bàyyi woon ci yàlla voilà mooy jullit bi lépp loo xam alhamdulillah dañ koo bàyyi ngir yàlla bu ci delluwaat waaw léegi loolu moo taxoon moom mu doon euh, kii le fait que eh, way bu ma gaañoo fii dëkk boo xam ne bàyyi naa ko ngir yàlla ma fii nag affaire baa ngi noonu léegi bokk tamit nit ki boobu ñëwee seet ko ay conseils yoo koy jox ak même lu feebar feebar jamono yi fàttali tamit nga bañ ñëw di ko tuddal ay dee kese gisoo yonent bi sa fan dafa dalal xelam ne ko amaana yow borom bi gine guddal sa fan ba am ñoo xam ne dinañu jariñu ci yow am ñu ñoo xamante ne nii dañoo dañuy loroo ci yow te loolu am na mooy moom ashara yi ñu doon tudd fukk yooyu moom moo ci gën a gudd fan Seydina Sa'd ibn Waqqas moo ci gën a mujjee moo ci gën a gudd fan moo ci mujjee génn àddina waaw ci fukki saxaaba yi ñu tuddoon sànq anhum waaw ba pare moom moo ubbi Irak moo ubbi bilaadul Iraq moom moo ko ubbi jamonoy Seydina Umar radiyallahu anhu xoolal li nga xam ne ñoo dugg ci l'islam yépp jariñu jaar ci loxo Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas te dëkk foofu ba tey seen c'est c'est daal ay général ay millénaire waaw mais am na ñoo xam ne loru nañu ndax ba ñuy ubbi dëkk yooyu ay xare la woon am na ñoo xam ne faat na leen ñu dem safara ak ñim àndaloon faat nañ leen ñu dem safara direct ñoon lorowuñ ci moom am kay waaye am na ñoo xam ne loru nañ comme que nga xam ne moo ko doon jiin moom Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas dem ci Seydina Umar radiyallahu anhu di ko kala di ko kalaame naan ko manul sax julli ba pare moom du du du bi ba naa Saad mi nga xam ne Yonent bi saa saam daf ko ñaanaloon mu nekk koo xam ne ku nangu ñaan la ku yàlla nangu ñaanam mu ñaan yàlla waajooju lam ko ñaanoon daal di koy dal paa mu mujj nekk paa di def yu yu ñàng te ñaaw te te te te te ñàkk kersa waaw buñ ko waxee nekk paa ba mënatu la gis taxaw ci mbedd nekk ci mbedd bi mënatu la sax dox bu baax. bu déggee jigéen ñi dox mu leen di jéem làmbaat bu wax mu naan asaabat nii da'watu rajul salih Sa'd ibn Abi Waqqas li ma dal lii dañu dara waaw lu dul ñaan yàlla nit ku baax ka Sa'd ibn Abi Waqqas lorwul ci moom ah kon yonent bi sallallahu alayhi wa la waaye it dañ ciy gis ne kon ci wàllu miraas tamit nit bu amee alal jël lépp daal di koy euh, kii euh, ne damay damay def testament testament lépp loolu man da nekk alal ji yëpp nga jël testament ko sulus bi moo lool mooy li nga xam ne moo tax Seydina Siddiq radiyallahu anhu doon wax sax ne sulus bi nañ ko moytu parce que rek bari saa saa mooy un tiers bi ndax nee na dafa bari waaw dafa bari kon nañ ko wàññi voilà mais li ñu war a wax daal mooy sulus loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a kii mooy léegi nag mu def euh, euh, li gën mooy nga gën koo wàññi parce que dana dafa bari léegi euh, te ci sulus bi wax sulusu kasiir ci la Maliki kii alayhi ci masala yu ci seen wàllu boo demee ci fiqh yu bari yoo xam ne buñ ne ñoom bu ñuy xool lan la ñuy xamee nii bari naam bariwul ñoom dañ naan sulus dañuy xool ndax mat na un tiers bi wala déet benn bi ci ñett fu ngeen ko teg ñu ne ndax yonent ma ne saab saab moo ne wax ak sulus wa sulusu kabir wala kasiir waaw kon nga gis waxu yonent ma ne saab lii la doon wax waaye moom ñu tibbee ci lépp fépp fu ñuy xoole ndax lii bari naam bariwul ñoom ñu ne nañu dellu ci waxu yonent ma ne saab saab mi ne wax ak sulus wa sulusu kasiir aw kabir voilà waaye it am na leneen mooy li yonent ba sa sa wax sa sa sa sa sa famille sa ñi nga xam ne yaa leen war a dundal à l'abri du besoin moo gën nga nekk fi di jaay ne da ngay saraxe da ngay def yu baax ci mbedd mi bàyyi leen ñoom ñu nekk ci walaakaana loolu du daraay diine <laughs> waaw loolu mooy ñàkk xam te bu dee nit ki dafa sara dafa dafa def testament lu ëpp un tiers bi bu boobaa dañuy laaj ñiy doom est-ce ngeen ci wala déet buñ nee d'accord nañ ci li suñu baay wala suñu yaay kii woon garaawul ñoom ñoo ko seen affaire la ñoom ñu wéyal ko ne garaawul kon nañ continuer mais buñ nee non waa ji même manoo taxaw naan non non parce que pas bi moo ma waxoon ma jël dañ naan non parce que ñi moom alal ji ñoom d'accorduñ ci voilà yow un tiers nga mën a waaw parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ne sulusu wa sulusu kabir kon nag mu ngi noonu waaye fekk ci jëf yu baax yi gis nga lii li lëkkaale bi mu am bala ñoo jeexal ak bunt bi ñu nekk di yéene di di sellal ngir yàlla te yéene lépp ngir yàlla mooy dane ko même yow lépp borom bi bu la fi bàyyee amaana borom bi du la fi bàyyi nga jëf benn jëf boo xam ne dañ kiy sàkk wajhallah mooy def ngir yàlla kese loolu la ne diñ ci gën a yokk dara kon lépp waaye di def ngir yàlla kese amul ngistal amul déggital amul dara def loolu nekkul lu dul lu koy yëkkati ay daraja fa borooma ak kawe waaw mu ne ko même li ngay jël sax ñam yi ngay jël kuddu gi ngay jàpp wala fourchette bi sexal ko madam wala madam sexal la ko loolu sax dañ ciy am li nga xamante ni mooy pay yàlla waaw waaw gis nga sax gis nga xadiis yi fii ngay gis li nga xam ne xam nga ne lay wute seen seen seen façon Roméo et Juliette seen yu ñàkk fayda yooyu ñeen di xool voilà xoolal ci yàlla koo xam ne mu ngi seebar yore saa bi ko wax yii nga xam ne li ngay def sa gin nga ñu soxna sax loolu la yor rom di la ciy mooy tabtaghi biha wajha Allah la wax <laughs> waaw in wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta alayha hatta ma taj'al fi simraat boo koy def def ko ngir yàlla ngir réwénal seen diggante rafetal diggante bi yëpp yu mel noonu lépp loo ci def nga xam ne dépense bi ngay joxe da nga koo war a jàpp loo xam ne jaamu yàlla la damay def ngir yàlla bañ koo gisub charge ndax boo gisee charge day metti loolooy waral waaye muy dem di dépense lu ne mu kii ci dugg ci ndax nay ndax tamit mu ngi loolu dañ koy def jaamu yàlla xam ne lii ci chantier bi yàlla laa ne nan li ma bëgg mooy abtaghi bi hada départ wajh Allah voilà dama ciy sàkku ngërëmu yàlla loolu mooy neexal ay sëyëg ay ànd yooyu waaye looy def matérialiste lu waaye def mu ngi xalaat walla lii ak lii loolu lu def boo kël bët lay def foo leen fekk ñu ngi calciner di calculer ak kii yoo bu ma defee dërëm non defal ngir yàlla waaw dëgg la rek bu mu la yóbbu ci yàq ndax innal mubadirin kaanu ikhwan ash-shayatin bul pasar pasare waaye nag defal li nga xam ne moo war a nekk waaw waaw <laughs> wala la taj'al wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik wala tabsutha kullal bast wala